waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaal sami'tu rasula allahi salla allahu alayhi wasallama yaquul wallahi inni la astaghfiru allaha taala wa atuubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'iina marra rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawiyu ginnaaw bi ñu gisee rahimahullah ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bu njëkk ci suñu chapitre bi di chapitre trois cent soixante onze di baabul istigfaar mu doon xadis mille huit cent soixante neuf bi nga xam ne moom la ne woon wa an al-Agharr al-Muzani radiyallahu anhu annahu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innahu la yughaanu ala qalbi walillahi alhamdu wal minna ba ni mu jeexe gisoon nañu xadis boobu tey ñu war a gis xadis yi ci tegu waxoon nañ la bi ak bi ci tegu yëpp jotoon nañ leen a gis muy xadis mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci baay muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan wallahi maa ngi waat ci yàlla inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la astaghfirullah damay ñaan njéggal damay ñaan boroom bi suturaam allah borom bi tabaraka wa taala fil yow bi ci bés ci bés bi aksara lu ëpp min sab'ina marra lu ëpp li nga xamante ne mooy soixante-dix juróom-ñaar fukk waaw lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon dinaa ci def astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah moom rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne woon xadis bi rawahu soloo na ko albuxaari da al imam albuxaari rahimahullahu taala xadis bi waxoon añ la gisoon nañ ko xadis numéro treize mais temps yooyu bon doonu ñoon def ay taxrij yi ñu woon dugg mooy surtout début moom dañ doon wax rek di <laughs> voilà <laughs> mooy baabul at-tawba deuxième chapitre bi chapitre deux le euh, repentir euh, baabu tawba mu ne woon an abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu yaqul wallahi inni la astaghfiru allaha wa atubu ilayhi fil yawmi min sab'iina marra rawahu al-Bukhari nañ la dina ñëwaat rahimahullah hadith euh, bi nga xamante ne mooy 1870 moo nekkaat nii bon boobu moom taxawuñ ci woon du tout moom temps yi dañ doon dem Eh, bon imaamul Buxaari moo ko solo waaye na ko noon al imaamu Ahmad sëriñam solo woon na ko na ko noon al imaam Abu Iisa at-Tirmidi ibnu Maaja rahmatullah alayhim imaamul Buxaari benn bërëb rek la ko indi kitaabu da'awaat baabu baabu istighfaari nabi sallallahu alayhi wa sallam fil yawmi wal layla mu ne woon haddasanaa Abul Yamaan di al-Hakam ibnu Naafi' al-Bahraani al-Himsi yu génnaat na deux cent vingt et un qaala mu ne nee na axbarana Shuayb rahimahullah ki leen nettal mooy Shuayb Shuayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi génn na àddina la 162 am nañu ne 163 wallahu ta'ala a'lam wa rahimahullah an az-Zuhri mu jëlee ca al-imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah Abu Bakr az-Zuhri rahimahullah génn na àddina 125 qaala mu ne axbarani Abu Salama ibn Abdirrahman mu jëlee ko ci doomu Sayyidina Abdirrahman ibn Awf Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf Abu Salama génn ànd 93 am na ay wuute radiyallahu an ali Abdurrahman ibn Awf annahu qaala qaala Abu Hurayra ne Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu génn ànd la 59 nee na sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'ina marra kon mu ngi noonu walillahi al al al al al walillaahil hamdu wal minna voilà walillaahil hamdu wal minna kon loolu gisoon nañ ko quoi waaw waaw mu ngi noonee waaw waaw <laughs> Ah. ah mu ngi noonee kon loolu euh, euh, nañu gisoon nañ ko foofu walillahi alhamdu na kon lépp loo xamante ne moom lañ ci waxoon nañ ko foofu même bu doon ne lu gaaw lañ ko waxoon mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy buntu al istighfar voilà bu dee yeneen tubaab yi saat saam li nga xam ne maasum la borom bi da ko ñoŋal ci muy dikke li nga xam ne moom lañ naan bàkkaar comme niñ ko gisoon ci bii weesu ak mbokk yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam am loolu la leen borom bi binde c'est impossible ñuy mooy yàlla voilà léegi ñooñu kon euh, euh, mu dee moom mooy euh, di ñaan borom bi mu jéggal ko te waxoon nañ la loolu dañ ciy xamee ne mooy ñaan jéggal comme li ñenn ñi di wax naan istighfar foo gisee daa am bàkkaar loolu tekkiwul loolu voilà loolu ça ne veut pas dire ça voilà loolu moom bokk na li koy dàq mooy lii yonent bay saar saam nga xam ne day eh, nekk koo xamante ne di ñaan borom bi mu jéggal ko alors que daa deful li nga xamante ne nii mooy bakkaar maasuum la voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam eh, waaw kanta ñi nga xam ne ñoom dañu naan bon loolu yonent yi am na yu leen di rëcc mais yooyu yu ndaw la loolu demewul noonu waaw hada laysa bi saxiix eh, ci képp koo xam ne xam nga ni nga xam ne yonent yi alayhi saa dëgg-dëgg mi nga xam noonu leen borom bi tëgg ak noonu seen dayo ci seen boroom loolu mooy li ñu naan bàkkaar bu ndaw sax dara la duñ ko def loolu c'est impossible ñu koy def voilà waaw loolu lu ama am solo la ah. Ah, wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u ah, wal ma'ab ñaan njéggal yàlla loolu jaamu yàlla la boo xam ne yàlla moo ko imposé ne yonent bi alayhi salaam wastaghfir li dambik waaw ak yonent yi mi sa ñépp ba pare wax ko xeetam nañ koy def loolu ak jaamu yàlla la borom bi moo bëgg comme niñ ko wax woon bii weesu ñu koy jaamoo lan di ko ñaan mu ñu jéggal waaw parce que rien moom mooy moom moo bind loolu rek sawaay jar na di ñaan jéggal ñun saa su ne waaw di wane suñu acte de dévotion de nekk jaam de ubudiya goo xamante ne loolu rek jaamu yàlla la te borom bi moo ko euh, moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko sopp waaw waaw kay kon loolu loo am am solo loolu gisoon nañ ci walilah alhamdu wal minna kon lëkkaaleemu bunt bi leer na bu dee almaasuumu euh, euh, euh, sallallahu alayhi wa sallam mi borom bi ñoŋal moom mooy def astaghfirullah soixante-dix waxoon nañ la foofu nag te ne soixante-dix yi tekkiwul na ci la doon yem parce que hadith yi ci tegu woon moo koy wane te moom la ci al imaam al hafiz an-Nawawi di teg nii rahimahullah rahmatan wasi'a muy hadith mille huit cent soixante-onze mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibuu ladahaba allahu ta'ala bikum wa lajaa'a biqawmin yudhnibuuna fayastaghfiruuna allaha ta'ala fayaghfiru lahum rawaahu muslim rahimahullahu taala voilà euh, bi ma bëggoon a sax mooy bi mu ci teg mooy xadis bi mooy chapitre boobu noon mu indi woon xadis bi fi mu ko njëkkoon indi euh, foofu laa bëggoon a wax mooy xadisu Seydina Abu Hurayra bi xadis treize hmm? foofu laa bëggoon wax mais foofu par exemple mooy xadis bi mu ci tegoon ne wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'ina marra xam nga ne lu ëpp li nga xamante ne mooy soixante-dix euh, fois la wax fii am foo xamante ne hadith ibn Umar bi radiyallahu anhu mu ne sab'ina marra mu ne soixante-dix fois loolu yëpp tekkiwul ne mooy xasra la euh, lu ko ëpp am yoo xam ne mi'a tekkiwul ne loolu tamit ci mi'a bi la doon yem voilà loolu lépp waxoon nañ la mafhumul adadi comme hadith al aghar ibn yasar bi nga xamante ne ni al aghar ibn yasar bi nga xamante ne ni al aghar ibn bi nga xamante ne moom lañ la waxoon euh, te moom la al imam nawawi moom la teg juste après hadith sayna Abu Hurayra bi fañ ko njëkkoon a gis mu ne yonent sa yonent bi alei saatu dana ya ayyuhan nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra voilà yéen nit ñi tuub leen ci yàlla tey ñaan mu jéggal leen ndax man damay tuub ci bés bi téeméeri yoon loolu lépp du xasr du loo xam ne ci la yem jeex na téeméeri yoon kon aksara min sab'ina marra yi kon ci téeméer la yem noono loolu lépp dëgëralul lool wallahu taala alam waxoon nañ ko foofee kon hadith bi ci tegu moom euh, euh, moom chapitre euh, mooy bi mu ne mooy mille huit cent soixante-onze mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci moom balee gi di sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi al-yamani radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi nee na walladi nafsi bi yede waat naa ci ki nga xamante ne man sama bakkan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi ci loxoom muy borom bi azza wa jal law lam tudnibu gis nga bu dul woon ne da ngeen di def bàkkaar yéen jaam yi xam nga luy xewa la dhahaba allahu taala bikum konoonte kon borom bi da leen fii jële waaw mooy da leen di jële fii ci suuf si da leen di jële yéen wala jaa ba pare mu indi seen gannaaw bi qawmin ci ay nit ñeneeni nit wala yeneeni ñoo xam ne ay mbindeef yoo xam ne na boroom di ci namm nammam la def ne dañuy defi bàkkaar dañuy contracter des des péchés voilà des pécheurs fa yastaghfiruuna bu ko defee ñu ñaan yàlla allah taala yàlla mi kawe te yéegut ñaan ko mu jéggal leen fa yaghfira lahum wala fa yaghfiru lahum bu ko defee mu daal di leen jéggal kon mu ngi noonu hadis bii gisoon nañ ko mu ne rawahu muslim al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj moo ko solo ah, ah, ah, rahmatullah alayhi gisoon nañ ko hadis quatre cent vingt-deux ci chapitre cinquante et un babu raja moo doon hadis bi nga xam ne moo doon hadis quatre cent vingt-deux gisoon nañ ko foofu boob nag doon nañ def tax yi doon nañ ci taxaw taxawoon nañ ci bu baax kon lépp lees ci waroon wax yow mi nga xam ne yaa di fay da ngay dellu foofu wala insha allah taxrij bi sax defoon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal minna lëkkaale mag suñu buntu bi baabul istighfar di buntu ñaan di sàkku demander le pardon d'Allah hmm, le livre du dema le chapitre euh, de la demande du pardon d'Allah muy ba al istighfar mooy leer na yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne soxlawul di waat ngir ñu xam ne li mu wax noonu la ndax wa ma yantiqu anil hawa borom bi moo ko garanti ne moom du wax li ngeen xam ne moom ngeen xame bànneex waaw mu waat ne walladi nafsi bi yadi waat naa ki nga xamante ne man sama bakkan ci loxoom la ne waaw muy borom bi tabaaraka wa taala budul woon ne da ngeen di bàkkaar loolu nag taxawoon nañ ci bu baax gisoon la ak tii bii waxoon al imaam rahimahullah ça ne veut pas dire que bàkkaarkat yi aywa carte blanche bàkkaar leen siyama dee leen mooy yàlla nu leen neexee parce yàlla moo bëgg ngeen koy mooy <laughs> law lam tudnibu ngeen wul doon def bàkkaar waaye la dahaba allahu taala bikum konoon borom bi kawe bi dina leen fi jële la jaabi qawmin indee nit ñoo xam ne yuznibuna dañuy bàkkaar di ñaan yàlla mu jéggal leen borom bi di leen jéggal kon nag yéen yéen a metti diine arrêtez laissez-nous ci jataay gi ñu nekkaat li nga xamante ne yëfi bakkaar yu mag yi ñu nekkaat yooyu yëpp ndekete gaa yi ñoo tàng kese ndeke yàlla lii lay xaar ci ñun kan moo la ne yàlla loolu lay xaar ci <laughs> da ngay dellu foofule nag leeraloon nañ ko tax duñ ci taxawaat <laughs> waaw <laughs> insha allah walilah alhamdu wal minna waxu al imam at-Tibi doon leeral lii gën lii du carte blanche du ay wa wëyal leen yéen waa ahlul caaxaan continuer leen ci seen caaxaan yi dee leen mooy yàlla comme vous voulez comme bon vous semble c'est pas grave après bon parce que c'est Dieu qui avait qui a voulu ça loolu lépp hmm? euh, loolu lépp demewul noonu waaw <laughs> waaw loolu yëpp demewul noonu ah waaw loolu moom demewul noonu waaw Allahu akbar <laughs> euh, léegi Euh, mu mu euh, euh, kon loolu c'est juste pour wane siatu rahmatillah yërmande yàlla ñu mu yaatoo ci jaam yi waaw ku wan ne mooy bu kenn jàpp wala bu benn charlatan wala kenn koo xam ne defe naa nànd ku baax la sax waaye defe naa xam dëgg-dëgg texte charia bi mu jële ko ci kaw noonu ne gaay képp koo xamante ne nii voilà euh, que ne mbir yi demewul noo que que que yow euh, vous êtes irrépêchable kenn manu leen a repêcher bàkkaar yi ngeen nekk yéen kay moom tàkk ngeen jarul ngeen di kii bu yoboo rek ngeen waajal seen bopp di dugg safara déedéet loolu amul waaw borom bi di la wan ne bàkkaar boo fi man di def boroom bi njéggalam moo gën a yaatu sa bàkkaar yi ngay def waaw te li sosu mooy jëfu jaam bi dafa sosu même bu dee bon la dafa sosu loolu du mooy déterminer li nga xamante ne moom dafa immuable du deñ muy jéggalu borom bi nga xam ne loolu dafa sax waaw intrinsèque ci borom bi waaw moo tax borom bi yonent bi saa saa xamaloon nañu ne kene bokk na ci boroom bi euh, te alxuraan ko sax ah kene borom bi tabaaraka wa taala dina jéggale bàkkaar yoo xam ne sax seen boroom jéggaluñ ko jéggaluwuñu ko waaw waaw mooy bi muy wax ci wàllu gravité Euh, shirk gravité bokkaale borom bi tabaraka wa gravité mu ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha te suuratu nisaa mu ne borom bi du jéggale ñu koy bokkaale bu koy jaam bi ñëwul ñaan ko jéggal waaye lu dul loolu même bu ko ñaanul jéggal mën na ko jéggal waaw pour wone li nga xamante ni mooy yaatu yërmande yàlla mi nga xam ne moom la waxoon yeneen sa salaam ne ko qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a mu ne yeneen tubaab saa saa waxal que ne yéen sama jaam yi nga xam ne ëppal ngeen ci seen bopp ci bakkaar yi ngeen sóobu ak yi nga xamante ne ay interdiction d'Allah yoo xam ne borom bi xaarewu ko ci yéen te tere neen la ko mu leer. malgré li ngeen nuuru ci yooyu façon bàkkaar yëpp bu ci génne dara ci sama xel waaw xattaa shirk xattaa njaaloo xattaa góor jigéen xattaa lu nekk xattaa rey nit yooyu yëpp maadaama ñëw nga diine da ngay jéey da ngay kii bu leen bu leen désespéré bu leen kenn bu leen déglu iblis ak i mbokkam yi naan leen yow moom tàkk nga waaw yow moom tàkk nga xaw ma kan mais yow moom njéggalu yàlla du la dal mukk parce que li nga def moo graw te borom bi du jéggale lu mel noonu waxul dëgg day nar day expliquer inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a bu kenn désespéré wu te ngeen yëg ne seen borom bi nga xam ne eh, ci maadu teem la leen seetaan ndax manoon na la jàppale doo def bàkkaar yooyu dafa maaro nag ci say mbir ba lool dal la moom moomu pare na ngir jéggal la mbooleen bàkkaar yi lay jéggal innahu huwa ghafurur rahim moo aji jéggalaakoon gi aji yërëmaakoon gi yërëm goog mu leen yërëm moo tax mu ubbi leen buntu yërmandeem buntu jéggal leen bakkaar yi nga xam ne du tëj waaw fekk tolloo foo xamante ne yaa ngay ca sukuraat phase finale terminale moom ak yooyu nga xam ne yu ñu xam la kon loolu euh, yii nii xadiis yooyu xadiis bii moom loolu lay wane wone yaatoog yërmande yàlla waaye du carte blanche bu ñu jox ku nekk di mooy yàlla te ne ay wa day ay voilà comme que daal moom bu ñu ko moyul woon mu jëli ñu fi indi ñeneen kon nag euh, exaltant lu mooy yàlla déedéet loolu ay waxi caaxaan la ak dégg-dégg boo xam ne bu baaxul la ci waxu rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salati wassalam kon nag istighfar ni mu màgge quoi waaw gaarant la mooy li waxoon rek <laughs> wa ma kana allahu li yu'adhibahum wa anta waaye waroon bi newul di leen mbugal wa hum jeex na <laughs> gisoon nañ ko ci aay yi nga xam ne moom la imaam indi fi waaw borom bi newul di leen buggal fekk yaa ngi seen biir waaye boroom bi newul di leen buggal fekk ñoom say waa xeet ñu ngi may ñaan jéggal saa su ne moo tax gaaraa la waaw gaaraa la waaw mooy li tax borom bi jëlewuñu fi mooy ñu ngi ci istighfar ndax nee fii te aaya bi hadis bii day leeral aaya bi aaya bee rek li aaya bi boobu noo wax moom la muy ayat Al Imran bi cent trente-cinq hein voilà kon lii mooy li nga xamante ne mooy li am soow quoi voilà faut pas di décourager loo nit ñi non non kii ayat Anfal la trente-trois wa ma kana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun mooy kon li tax borom bi mbugaluñu bokk na ci garant yooyu que fekk ñu ngi nekk mooy d'une façon générale sinon individuellement borom bi day mbugal ñenn ñi ngir lan teg leen daan boo xam ne day tax loolu moo leen di purifier moo leen di laabal ndax gër yërëm gum leen yërëm ci xeet yi buñ ñëwee yowmal qiyaam kenn du leen ko toppe parce que liñ leen waroon a teg tegal nañ leen ko fii wala ñu mbugal leen mbugal moo xam ne da leen di delloo si waat seen borom yooyu yëpp day am loolu day am mais pas mbugal xeet bi yëpp danga ko déedéet ñu ngi euh, mooy ci l'istighfar Ah, moo tax fii mu ne fekk yéena bu ngeen ko dul woon nag def nag istighfar boroom bi da leen fii jële ah waaw xam nga yeneen saa saa waxul ne <laughs> bu ngeen dul woon def bàkkaar boroom bi da leen fii jële kon ñun du def bàkkaar bi kese mooy ñay def bàkkaar ñan la ndax ñam koy indiwaat loolu mooy wane ne loolu la mu ne kon day indi wala jaa bi qawmin yuznibuna est ce que foofu rek la yem yéen bu ngeen dul woon def bàkkaar borom bi da leen fii jële indi ay nit ñoo xam dañuy bàkkaar yemul foofu waaye fa yastaghfiruuna kon mooy li ma bëgg ci yéen ñii fi nekk yéen ngi def bàkkaar loolu borom nga xam la kullu bani aadama xata doomu aadama yépp ñoo nekk ci njaaxum <laughs> oh, wala son susceptible de faire des njaaxum ak ñaawteef ak di mooy borom bi ku nekk selon son degré <laughs> waaw léegi borom bi lool moo leen bind moo leen gën a xam seen bopp waaye kon mooy yéen ñii dund ñaan leen ko njéggal gaaw ndax bu ngeen ko deful mu jëli leen indi ñoo xam ne dañuy def nii yéen di def yi bàkkaar waaye di ko ñaan jéggal kon ñaan jéggal googu mooy gaaraan bi du rek defi bàkkaar defi bàkkaar kay bu dee comme esprit bi ak prix bi doon dàq te wax na dëgg ak ñooñu rahmatullah alayhi loolu moom mooy esprit boobu moom mooy alkane nga nekk parce que mooy damay mooy yàlla ci maa tay voilà ba pare di jéem a justifier yàlla gi ma nekke jël ay texte charia di kon di justifier sama mooy yàlla yi ma nekke boo ko defee borom bi wax ak yow ci kalaamul xaqiqa te déet sama jaam jox naa la xel jox la alquran jox la sunna jox la leer waaw leeral la li nga xamante ne mooy lu baax leeral la safaan nga tànn safaan ba pare def ko ba pare naan man la déedéet yow la waaye boo reconnaître ne ah borom bi man ne maa taq waaw man de maa suufe maa def lu dul noonu li ma def jaaduwul waaw ñëw buntu borom bi tabaaraka wa taala ñaan ko jéggal mu ne la déet sama jaam loolu maa ko bindoon ci yow waaw man maa ko bindoon ci yow dogal la boo xam ne maa ko bindoon ci yow ndax ni nga présenté woo la loolu moo am solo waaye di di di di def sa bon ba pare di jéema justifié wu ak ay aayaati xadiis boobu yaa ngi dugal sa bopp walla iyaadu Ah, lillah al-imaam al-haafiz nawawi rahimahullahu ta'aala moom di xadis boo xam ne nag bii moom gisuñu ko woon quoi bii moom jotul woon ñu daal di kaawoona jot a gis Allah muy xadis mille huit cent soixante-douze mu ne waan ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaal kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil majlisil waahidi mi'ata marra rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwaabur rahiim rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix doon alimaamu alxaafiz an-nawawi mu indi ba léegi ci baabul istigfaar chapitre trois cent soixante onze xadis numéro mille huit cent soixante douze mu ne wa an ibni umar mu ngi jële ci doomi seydina wa mawlaana umar ibnu alxattaab radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne naa nekkoon nañ na'uddu doon compter doon wàñña ah waaw akbar doon nañ wàññ li rasulillahi ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa waaw doon nañ ko konteel di ko di seetlu mooy dañ doon seetlu loolu day wane muraqaba bi ñu doon def xaalu yonent bay saa saa ay waxam ay léppam ay jëfam ñoom saxaaba yi ndax bi da leen a tàggat ngir ñu takk jëf wax ak taqriiru saxalu yonent bi alayhi salaam sunnaam façon générale am jàngaleem ngir daal di koy doxe waaye ngir transmettre ko génération yi ñëw moo tax <laughs> inna allaha astafa ashaaba muhammadin yawma astafa nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kama qaala ibnu mas'ud radiyallahu anhum borom bi moo leen tànn quoi waaw nekku ñoon ay saa yëga di maan yoo xam dañuy nekk keneen saa salam ay daray xew duñ ci bàyyi sax xel nekk seen yittey bopp <laughs> bokk ñoo génération téléphone yi nga xamante ne ni dañuy ñëw ci fekk njàngaleem ëpp sëriñ ku nekk nekk ci téléphone surtout bu dee sëriñ bi prudent wul wala du leen wax dara quoi <laughs> sëriñ ñu sedd yooyu nga xam ne gars ñëw ci jataay bi ku nekk war sa téléphone ñii di SMS ante ñii di kii ak ñii di dugg ci TikTok yeeg Instagram yeeg Facebook yeeg loolu te kat ñu ngi ci xadaraay Serigne Serigne bee ngi jàngale Serigne bi di gis mais ne daa lawet bàyyi noonu loolu catastrophique conséquence yu catastrophique yi mooy yoolu mooy am jàngaleem kooku am jàngaleem du sax waaw kooku am njàngaleem du sax parce que ay relais la du am ñi nga xam ne ñoo war a taawu xam-xamam daal di koy transmettre. loolu la du am parce que ñii taluñu loolu sax bu ñu fi ñëwee seen xel yaa ngi feneen acte de présence rek la ñuy def nii na xëm mu nii rek waaye ñu ngi feneen wal iyaadu billah waaw yonent bi nag alayhi salaam borom bi moom da koo tànnal ñi nga xam ne ñoom ñoom sori nañ façon yu mel noonu wal iyaadu billah aadana allahu yal nañu borom bi musal ci xuruur ci war quoi voilà ba pare nañu foog ne li ñu nekk nag dara la quoi wal iyaadu billah kon mu ne kunna ñun de doon wàññ di compter li rasulillahi ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fil majlisil waahidi ci benn toogaay benn jataay moom lañ la doon wax sànq naan hadith ibn bi day wane ne mbir yi fële bu la nee que ne yonent bay saa saam euh, al agar bi hadisam boobu que ne doon na ne yéen nit ñi euh, dee leen tuub ci yàlla di dellu ci yàlla ndax man damay euh, dellu ci yàlla ci bis bi. li nga xamante ne mooy téeméeri yoon loolu ma ne la lool boo jàppee ne foofu la yem moo taxoon boroom xam-xam ne masbum mafhumul adad la de loolu dëgërul manoo cee toppale ko toppto ne kon cent rek laa yem déedéet ba aksara min sab'ina marra nga ne kon cent yi la déedéet gisoo fii yeneen saa sam benn benn jataay kese la doon toog saxaaba yi benn ci ci bis bi wala julli fajar ba pare toog di leen déglu comme noonu ñuy nettali seen nettali jaahiliya yi yooyu ak tamit mu laaj leen ku géej ku gént wala ku am géen géen ku géntul wala yu mel noon loolu jataay la après ñu jóg dem nekk seen yite après mu toogaat beneen kii beneen circonstance loolu benn la yu bari lay doon ba ba ba guddi <laughs> voilà bii mu ne benn kese doon nañ compter di seetlu yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn jataay kese téeméeri yoon muy wax kàddu gi rabbi ighfir lii ay waaye borom bi yàlla nag ma jéggal lii ñeel ma raw rabbi ighfir lii yal nag ma jéggal watu tub alayya yal nag ma delloo si ci sa bopp saa su innaka nangul ma sama tuub innaka dëgg-dëgg yow hmm? anta yow de borom bi ak tawwaab yaay ci bëgg nit ñi di dellu ci yaw te yaay delloo nit ñi ci sa bopp arrahim yaay aji yërëmaa koon ci allahu akbar mu ne xadiis bi rawaahu solo abu daawuda bi al imaam abu daawuda wa al imaamu abu isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidhi rahmatullah alayhim wa qaala ñoom ñaar alayhima wa qaala imaamu Tirmidhi nag bi mu ko solo dane xadiisun li xadiis la xasanun bu baax saxiix bu wér léegi laaj bi njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne déedéet sëriñ al imaam Abu Dawud ak al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi inna ko ñaari bërëb ci musnad bi ci musnad Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa al imaam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini daal imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi daal dina koy solo al imaam Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko ni kitaabu salaa baabun fil istighfaar mu ne haddathana al-Hasan ibn Ali ah, <laughs> ah, mooy al-Hulwani sëriñu imam Muslim la tamit en même temps ñoom Tirmidhi rahmatullahi mu ne al-Hasan ibn Ali di al-Hulwani di al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali ñi Abu Muhammad al-Makki al-Hulwani al-Khallalu rahmat si yo woon ci al-Hulwani rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent quarante mu ne woon ku dëgër lool sax fiqa rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abu usama mu ne ki ñu nettale mooy abu usama di hamad ibn usama ibn zayd al-qurashiyu al-hashimiyu mawlaahum al-kuufiyu gane àddina cent vingt et un génn àddina deux cent an malik ibn mighwal moo jële ci ko naan malik ibn mighwal al-bajali abu abdillah ñi na abu abdirrahman al-kuufiyu rahmatullahi alayhi génn àddina cent cinquante neuf am na wute lool mooy li gën a dëgër mais am na wute rahmatullahi alayhi moom itam ay xadiisam mu ngi ci sahih yi ku wóor la moom Maalik ibn Mirwal rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Suuqa moo jële ci Muhammad ibn Suuqa al-Ghanawi Abu Bakr al-Kufi al-Abid rahmatullahi alayhi ñi ne Bajali la mawlaahum ñi ne Ghanawi la rahmatullah alayhi al-Kufi al-Abid rahimahullahu ta'ala imam al-Hafiz Ibn Hajar nee na thiqatun mardi ci nekk daa wóor rek ku ku ñu <laughs> kañ la gën a addina kañ loolu dajamu ko moom Muhammad ibn Suqa rahmatullah alayhi an Nafi' moo ko jëlee ci Nafi' di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah ñii ne Maghrib nag la cosaanoo ñii ne mukk Nisapur rahmatullah alal jami génnaat na 116 am na wute an ibn Umar mu jële ci njaatigéem di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhuma di Abu Abdirrahman al-Madaniyu génn al-Makki al-Madani yooyu yëpp la voilà génn àddina la 73 am ñu ne 74 rahmatullahi wa radiyallahu wa an abi annahu qaala kunna la na'uddu bii dane inna in kunna in kunna in kunna ñun ne nekkoon nañ la na'uddu doon wàññ li rasulillahi neel ndawal yàlla li ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fil majlisil ci benn jotaay téeméeri yoon rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim noonu la ko al imaamu abu daawud solowe kantaal imaam abu isa at-tirmidhi rahimahullah mu ngi ko ndi abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabu ma yaqulu idha qaama min majlisi boobu mooy kafaaratul majlis xam nga gisoon nañ ko euh, mooy foofu la quoi fu buntu boobu <laughs> way yaa ngi fàttalu kafaaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk hmm? ah <laughs> yeneen saa sam doonul woon Abu Hurayra benn jataay lu dul ne balaa jóg doon na wax waaw ba pare doon wax ne képp ku def lii lu dul bépp loo ricc ricc bu la dal ci jataay ba ah, bari wax ju loo xam ne du sa waroo ci woon a du lay sujet yu la int yoo xam ne yu la kiilo ak wax boo xam ne bon du noonu boo waxee lii laata ngay jóg borom bi jéggal la ko insha allahu taala kon subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk voilà mooy foofu la ko indi rek foofu mooy foofu la ne mu ne hadathana kon imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu ne hadathana Nasr ibn Abdirrahman al-Kufi mu ne nettal ñu suñu sëriñ di Nasr ibn Abdirrahman ibn Bakkar an-Naji ñii ne aw lii la hmm, Abu Sulayman <coughs> abu ñii ne Abu Sa'id al-Kufi rahimahullahu ta'ala nekkoon fiqa génnaat na deux cent quarante-huit rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana al-Muharibi mu ne ci nettali mooy almuba almuhaaribi di Abdurrahmaan ibn Muhammad ibn Abi Bakr Ziyaad almuhaaribi alhaafiz alkuufi rahimahullah génnaat na cent quatre-vingt-quinze rahmatullahi alayhi an Maalik ibn Mighwal gis nañ ko sax an Muhammad ibn Suuqa gis nañ ko sax an Naafi' gis nañ ko sax an Ibn Umar radiyallahu anhumaa annahu qaala kun kaana tu'addu voilà fii da ne kaana nekkoon na tu'addu deesoon nañ wàññil li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil majlisil waahidi euh, mi'atu parce que tu'addu euh, mooy siixatul majhul la voilà mi'atu marra min qabli an yaqum benn jotaay rek doon nañ ko waññal kii miiri muy wax li yaata muy jóg rabbi ighfirni wa tub alayya innaka anta tawwaabul ghafuur gis nga bi tawwaabul lan ghafuur alors que ñoom im Abu Dawud tawwabur rahim te kaddu yooyu la al imam al hafiz an mooy kaddu al imam abu Abu Dawud te Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi noonu la ko nii naka anta rahim naka noonu al imam eh, eh, eh, kii nu mooy mooy innaka anta Ghafuur moom noonu la ko ëndee moom imaam Abu eh, Ahmad ci ñaari riwaayaam yépp noonu la ko ëndee innaka anta tawwaabul Ghafuur kon loolu mooy eh, sûrement suwaa bu nekk te ne eh, noonu la ko imaam nu Umar da ko doon jàngale ci ñaar yépp ne ñañi yépp doon dégg wala mu nekk loo xamante ne ci kenn ci riwaat yi la jóge waaw rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim waaye imam abu at-tirmidhi moom rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur mu ne hadha hadithun hasanun sahihun gharib voilà <laughs> mu ne lii hadith la boo xam ne hasanun bu baax sahih sahihun hasanun sahih bu baax te wér après gharib bi waxoon nañ la imaamu Tirmidhi eh, imaam an-Nawawi soit eh, moom yem ci yoroon amu ci du tout walla moo ci doyloo di yem ci lële eh, du àgg ci gharib bi comme niñ ko fi yàggee wax loolu ab seetlu la bu ñu seetlu ne yu bari bu gisee ñun version yi ñu yor ci sunanu Tirmidhi bu amee gharib en général imaamu Tirmidhi Nawawi duñ gis mu def ko ci soit nag mooy liñ la wax léegi kene moom bi ci fi yoroon amu ko wala amoon na ci mais moo doyloo di yem ci xasan kese wala xasanun saxiix du àgg ci gariib gi wallahu taala alam kon xadis baa ngi noon noonu la ko imaam yi daal di solo léegi xadis bii nii mooy lëkkaale mag suñu bunt bi di baabul istighfar leer na waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ibnu Umar comme niñ la waxoon sànq ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon seetlu ay jëfum ngir man ñu ko transmettre ñu xam ne bu dee yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xamante ne qad ghafara allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar bi jéggal na ko lu jiitu ak lu mujj ci ay bàkkaaram waaw moom mi nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne moom du def bàkkaar moom mooy des nekk ci jotaay bala cee jóg wax kàddu yu mel nii waaw téeméeri yoon lii mën na nekk loo xam ne man nga ko nit mën na ko dégg ne bon est kon du kàddu yi mooy leeral du façon leeral kaddu yi al-Aghar wax <laughs> mooy al-Aghar al-Muzani ne euh, ak Seydina Abu Hurayra sax waaw euh, yooyu ko ne dinaa ñaan jéggal wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'ina marra mooy xadis bi ñu jóge sànq waat naa ci yàlla que ne man de yéen nit ñi mooy bi jëkk quoi bi njëkk a gis ci bés bi tey eh, maa man damay ñaan jéggal di dellu ci moom ci borom bi ci bés bi te lu ëpp juróom ñaar fukki yoon soixante-dix fois mais est kon loolu kàddu yi est du nekk day leeral ndax foofu dana rek damay ñaan ji astaghfirullah wa atubu ilay ah, fii nag mu indi kàddu yooyu ne rabbighfir lii yàlla yàlla nag ma jégg wa tub alayya mooy al istighfar dugg na mooy talabul ghufran ak lan al al al al inabatu ak di dellu al tawba ilallah di dellu ci yàlla wa tub alayya innaka anta tawwaab ar-rahiim voilà mooy loolu quoi <laughs> waaw léegi euh, euh, euh, kanta riwaaya imaam al-Tirmidhi bi ak ñoom te imaam Ahmad noonu la ko ndee ñaar yëpp mooy innaka anta tawwaabul ghafuur da ngay gis ne bu boobaa tub alayya ah rabbi ighfir lii wa tub alayya innaka anta tawwaab tawwaab dellu ci tub alayya tuubal ma delloo ma sa bopp ah alxafuur dellu ci rabbighfir lii yàlla yaa ngi ma jéggal waaw loolu it daa bokk ci tegginu ñaan la mooy li ngay ñaan nga bañ a booy ñaan yërmande yàlla nga jeexale ko turu yàlla boo xam ne day wax ci wàllu njéggalam wala lu yaata ak mayam yu mel noonu waaw nga bañ ko jël benn turu yàlla boo xamante ne moom par exemple côté aspect jalaal ji lay kii même bu dee lépp borom bi la lay lay lay lay lay waaye te moom la mooy loolu ay teggin la tamit ci ñaan gis nga ne saa salaam rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur riwaaye ñoom imaam Ahmad ak ak euh, Tirmidhi même imaam Abu Dawud bi rahmatullah ibnu Maaja rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ndax at tawba anta ci yërëm yàlla yërëm bu mu yërëm jaami tax mu leen di delloo ci boppam nga gis ni mu synchronisation bi am lëkkaale bi am yow di ñaan jéggal ngay ñaan ah jéggalu borom bi te mu delloo la ci boppam yi nga nekk ci yu dul noonu mu simpi la ci génn la ci delloo la ci boppam nga génn ci yooyu waaw te mu effacer la lépp trace bu ci ak tabiat yi ci war a topp yi nga xam ne moom mën na la ko ndax man na la effacer lii mais est-ce que mbugal mi la ci waxoon teggeeku na exactement loolu yëpp nga ñaan ko mu daal la koy defalaaleel nga jël ay turu yàlla yoo xam ne day approprié ak lool aji delloo ko waan delloo waa koonu jàmb ci boppam arrahim bi nga xamante ne aji yërmandi borom yërmandi gu yaatu gi voilà waaye boo ñëwee ne rabbi ighfir li warhamni <laughs> ah innaka antal muntaqim <laughs> ah waaw <laughs> ah loolu bon mooy yàlla la mais du loolu la ñu sunna ak sax jàngal ci tegginu ñaan waaw borom bi yàlla nag ma jéggal yàlla nag ma yërëm yow nag yaay aji ki nga xam ne ñi nga xam ne ñooy def lu dul noonu ki leen di jàpp di leen duma <laughs> ah <laughs> loolu tamit daa am solo ci ñaan quoi ñooy xam kàddu yu approprié yi nga xam ne ñoo ànd lool njàngalenu borom bi la njàngalenu tabaa ba tabaaraka wa taala ndawam bi sallallahu alayhi day feeñ fi mu dellu rek hadis bi euh, liñ gis sànq ba léegi. mooy ne bu dee yonent bay saasaam la ñuy konteel ci ab jataay muy wax kàddu yi ñun moom ala baabi awla wa ahra moom ñu war a takkoo lii ko alhamdulilah ñun ñi nga xam daanaka suñuy noyyi sa bàkkar la waaw rabbi ighfir li wa tub alayya anta tawwaabu rahim rabbi ighfir li warham rabbi ighfir anta tawwaabu rahim rabbi ighfir watub alayya innaka anta tawwaabu rahiim rabbi ighfir lii watub alayya innaka anta tawwaabu rahiim dernier rabbi ighfir lii watub alayya innaka anta tawwaabu rahiim ñun moom dañ cee war a takkoo parce que ñun moom <laughs> ñoo ko gën a yelloo waaw yow bu dee ki ki du dee bàkkaar mooy takkoo lii ñun ñun ñun moom dañoo jëlile quoi ci benn jataay ñun fu ñu dem polier fa wax wax yu ñaaw wax fa ay kii xalaat fa kii yàq fa dara dewee kii nàngam yaa hawla wala quwwata illa billah li ñuy ñuy def sax daa yemul ci astaghfirullah kese <laughs> parce que ay àq nit lañ jël yoo xam ne da nga koo war a delloo ginnaaw ba nga ñaanee boroom bi jéggal la ci catas yu catastrophique yi nga def <laughs> kon wallahi war nañoo dëppoo ak lii quoi mooy nekk ñoo xamante ne dañuy taqoo ak al istighfar te dinañ gis hadis bii di ñëw ñi euh, nga xamante ne te jaam bi nag attention parce que boobu bon euh, nañ ko euh, wax tuuti pour bii di ñëw insha allah bu Seydina Ibn Abbas bi tudd loolu nañ ko bii weesu hadis jotaay bee ñu ki. Euh, ak hadi ak suuratu sayyidina Nuh bi ah, euh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursilis samaa alaykum midraara nit ki na fexe buy ñaan yi di jàng di di sàkku njéggalu yàlla même yi nga xam ne dafa sax ci alquran ak sunna nañu loolu istighfar da koy indi loolu warula nekk li nga xam ne mooy dox digganteem ak boromam parce loolu lépp ay gaar gaar la ba léegi yow loolu lépp du yàlla ah. waaw même bu dee istighfar da lay di la indil borom bi ci mbaaxam la lay bijjil ndax istighfar goo goo goo sàkku jéggal goo koy kii mu lay bijjil ay ay xéewal du xéewal yooyu moo la war a nekk moteur bi la tax nga koy def waaw parce bu boobaa yow sa jaamu yàlla moom xam nga ne eh, mooy eh, am na rëq-rëq gu mag a mag a mag waaw am nga rëq-rëq bu mag a mag a mag ci nit dina ci àgg ci foo xam ne mooy garantie yooyu ak yooyu ñu ko ci wax bu ko tee bu dee gisu ko ci wala boog amu ci woon moom doonu ko woon def loolu nag kooku jaamootul yàlla ah kooku kooku jaamuwul yàlla de kooku deful istighfar ak jaamu yàlla mais une façon de pouvoir tirer des profits looloo ko tax a jóg ba léegi kooku jaamoogul yàlla te daa war a xam ne àddina bii nag borom bi dañoo wax lu leer wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu la suñu xol yi nañ ko ak ci yàlla ci lépp acte culturel culturel bu ñuy def bu ñu mënee suñu acte yi sax ñu boole ko ci waaw rawatina culturel yi moom loolu ci yàlla léegi nag bu loolu saxee ci nit ki bu boobaa aayul mu def loolu ba pare waaye xaaraale ci lu yàlla loo xam ne yàlla digëb yàlla la gëm moom ak yonent bi alei saa ne kuy def lii di nga am lii moom loolu mais du looloo ko tax muy def loolu nag lu jara point la bu sensible boo xam ne ñu bari duñ ko seetlu quoi moo tax ñaari nit toog nañ di def benn jaamu yàlla boo xam ne am na lees ca digee kii moom di ko def ngir yàllaay kese kee di ko def ngir lañ ci digee képp waaw lañ ci digee képp nag kooku matalagul njaamug yàlla parce que ko il suffit loolu bu dañoon moom mu ba te kooku kon kan lay jaamu mooy la ci yàlla dige te loolu nag nit ku toll foofu mooy vraiment étape la boo xam ne nit ki buy tàmbali man nag tàmbalee noonu léeg-léeg waaye nag gaaw jóge étape boobu parce que loolu du étape bu baax wallahu taala alam bii di ñëw ñu jël xadiisu mawlana ibnu abbas radiyallahu anhuma